dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri almasjidi alxaram wattaqu llaha wa'lamu anna allaha shadidul iqaab alxajju ashhurun macluumaatun faman farada fiihinna alxajja falaa rafasa walaa fusuuqa فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين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 li nga xam ne moom mooy ay gëtt ñetti yoon maanaam ñetti xeet ñetti yoon ci yëre bi ñu gisoon ci hadith sayyidina Ya'la ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la doon nettali sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ñu koy wan i bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xam ni ne noonu la wax yu doon wàccee ci moom naka noonu moom mu daal di gis bi nga xamante ne moom la am benn waaye bu ko waaj laaj ne ko ya rasulallahi kayfa tara fi rajulin ahrama bi umratin wa huwa mutadammixun bi tibin mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa naka la lan nga gis ci ki nga xamante ne eh, waaye la joo xamante ne dafa armal eh, ci umra te fekk moom mi ngi raaxoo ak eh, gëtt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di noppi ba wahyu bi daa di yegsi ci moom ba li nga xam ne moom moo ci tegu waaye lam ko ci wax moom mooy daf ne ko ursulit bi mu wa bi mu noppee ci jot wahyu bi daf ne ko ursulit tiiba ursulit tiiba allazi bika salaasa marrat maanaam na nga raxas eh, gëtt gi nga xam ne moom moo nekk ci yow ñetti yoon gisoon nañ tamit baabu tiiba inda al ihram wa ma yalbasu iza iza arada an yahrima wa yatarajjala wa yaddahin maanaam e, bunt bi nga xam ne moom mooy wax gëtt e, ci e, buy armal maanaam faf armal bi gët bi nga xam ne moom la ñu mën a gëttoo nag loolu ne loolu gisoon nañ ni sunna la naka noonu gisoo te comme ni nga xam noonu la nekk mazhabu Shafi'i rahmatullah alayhim naka noonu tamit wax nañ ne mu ne ak wa ma yalbasu iza arada an yahrima maanaam ak lan lay sol bu fekkente ne nam naa armal ak muy wax tamit wa yatarajjala maanaam ne dana euh, peñewu wa yaddahina te dana gëttu dana dana dana diwu maanaam dana euh, peñewu te it mën naa diwu euh, ñu gisoon ci wax sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne dafay wax ne ya shammul muhrimur rayhan ne ki nga xamante ne moom mooy ci aj armal gi Euh, moom day euh, dana dana xëñtu li nga xamante ne moom mooy rayxaan mooy xetu euh, mooy parfum maanaam kii wala boog basilic bi maanaam mooy gëtt gi kii garab bi nga xamante ne fleur boobu dina dina ko xëñtu ñu gisoon ci wuute ci borom foo xam ne waxoon rahmatullah alayhim gisoon ne mel ne Ishaq ibn Rahawayh moom moom daganaloon na ko Euh, naka noonu ñi nga xam ne ñooy fuqaha u xanafi ak maliki yi donte ñoom sib nañ ko maanaam ñoon donte ñoom ñii sib nañ ko rahmatullah alayhim te fuqaha u euh, shafi'i ñoom ñooy ñi nga xam te ne ñoom ñoo ko xaraamal euh, fuqaha u xanafi xanaabila yi wuute woon waaye maanaam ngir seen ngir ni imam ahmad rahimahullahu taala nekkutoon ku leeral wax wax ju leer ci mbir mi maanaam ngir ne da cee taxawoon waaye tamit ñu leeral ne ba tey ne li ñu gën a jege ñoom seen wax mooy waxu Shafi'i yi rahmatullah alayhim maanaam mooy li gën a siiw ci seen mazhab donte wuute nañ ci seen biir euh, wallahu a'lam naka noonu gisoon nañ tamit ne wa yanzuru fil mir'ati wa yatadawa bima ya'kulu mu mooy az-zaytu was-saman maanaam loolu imam Seydina Abdullah ibn moo ko waxoon radiyallahu anhuma comme ñu ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu maanaam mooy ne mooy naa xool seetu maanaam mënef naa seetu te def na fajoo ci loo xamante ne def na ko lekk moom mooy euh, diw maanaam zeyt ak euh, diw euh, ak lu niin mooy graisse ñu leeral fii tamit ne buntu boobu ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha yi ba Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom ñoo ko daganal maanaam ñeneen ñi ci des dagana lu ko maanaam Hanabila moom daganal nañ ko maanaam fuqaha Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom ñoo ne bu bu ko lekkee waaye nit ki maadaama mi ngi koy lekk na moytandiku Euh, mbir mi laal lenn ci karaw mi maanaam lu bokk ci maanaam comme sikkim bi wala moustache wala yu noonu maanaam bu ko diw gi laal bu ko laalee rek day war a rendi maanaam kon euh, loolu moom ñoom euh, loolu la ñuy wax ñeneen ñi ci des nag moom ñoom dañ koy moytu ndikuloo ñi maanaam yi nga xamante ne ay xeetu diw la maanaam loo xamante ne diw diw la noonu rek mooy comme graisse wala diw maanaam huile d'olive noonu maanaam yooyu dañ koy moytu ndikuloo gisoon nañ tamit ne wax wata ata ibn abi rabah mu naan yataxattam wa yalbasul him himyaan maanaam mooy ne def na sol li nga xam maanaam euh, def na sol jaaro ak euh, te def na takk dafa euh, ga maanaam ak yu mel noonu mooy banaan yi waaw gisoon nañu sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu anhu moom de tawaaf na wa muhrim maanaam tawaaf na fekk mu armalo mu ne waqad hazama ala batnihi bi sawb maanaam fekk nag mu takk li nga xamante ne moom mooy ci euh, biiram bi euh, mbalaan euh, naka noonu gisoon nañ ni walam tara Aisha radiyallahu anha bitubbaani ba'san lilladhina yarhaluna hawlajaha mu ne soxna Aisha radiyallahu anha gisul woon dara lu aay ci kuy sol caleçon maanaam ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy sol caleçon pour ñi nga xam ne ñoom ñooy yéeg ci kaw tegu woo nga xam ne moom la ñuy teg ci kaw gëléem gi ñu gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma bi nga xamante ne moom mu ne euh, biñ gisoon ne kaan ne euh, Sa'id ibn Jubayr ah, maanaam euh, Mansur ibn Mu'tamir ne dafa dégg ci Sa'd ibn Jubayr moom mu ne kaana ibn Umar radiyallahu anhuma yaddahinu bi-zayti ah, nee na Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moom daan na diwoo ah, ci daan diwoo li nga xamante ne moom mooy zayt moom mooy diwu Ah lépp maanaam diw daan na jël diw daal di ko diw loolu tamit ah, euh, ci jotaay bi weesu desoon nañu leeral ne loolu xanaa bi lay rahmatullah ñoo ko daganal ci lépp maanaam borom ko xam yi maanaam loolu euh, maanaam di diwoo lépp carrément maanaam ci biir aj bi waxuñu ci biti aj bi ndax li ci biti aj bi yooyu leeraloon nañ ko waaye bu nekkee ci biir aj bi woyofal nañ ñoom maanaam fuqaha hanabila yi rahmatullah ñoom ñoo woyofal maanaam nit ki mën a diwu diwu bi yëpp maanaam ñoom ñoo ko woyofal ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom bopp bi dañ di woyofal maanaam ci diw bi euh, euh, waaye yaram bi maanaam dañ koy moytandiku naka noonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy Euh, maanaam kon ñoom karaw gi bopp bi yooyu yooyu maanaam karaw gi ak yooyu ñoom dinañ ko daganal maanaam ci ku ko diw euh, ñoom woyofal nañ ko amma ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy fuqaha xanaa euh, maliki Hanafi ak maliki rahmatullah ñoom dañ koy tere carrément maanaam te xanaabila nag seen wax moo gën a dëgër insha allah taala ngir xadiis sayyidina abdullah ibn umar bi radiyallahu anhuma naka noonu li sayyidina abdullah ibn abbas wax radiyallahu anhuma duñ gisoon waaye tamit mu am luñ ci ñu war ñu war a bàyyi xel benn mbir moom mooy ne diw googu waru am parfum maanaam bu xësee ba am gët rek dootul baaxati maanaam waaye diw bi nga xamante ne moom amul parfum maanaam mooy mu diw loolu daan gis tamit yeneen xadiis yu dëgëral loolu rawatina ne ñoom dañoo wax ne fidya maanaam wala luy wutar waral ñu maanaam ñu tuur deret lu waral ñu tuur deret loolu lu lu am dalil la war a doon maanaam warta nekk rek loo xam te ne dañ koy xiyaas ak yu mel noonu euh, waaye nag euh, lu taxoon mu mu indi ko moom mooy daf doon wax ne loolu rek la law la daganal maanaam laata ngay arbal ah loolu moom moo tax euh, nee na ba ko tuddalee Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala mu ne ko ma tasna'u bi qawli ana lan ngay def kon ci waxam ji muy wax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ne moom Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i daf ko jëlee ci al-Aswad euh, moom mu jëlee ko ci soxna Aisha radiyallahu anha euh, mu ne ka'anni anzuru ila wabiiti tiibi fi mafaariqi rasulillahi sallallahu alayhi wa wa huwa muhrim mu ne man de maa ngi mel ni kuy gis melxatu gëttu ci kaw boo ci bopp bi maanaam tax fi bopp yi tàqalikoo fi karaw yi tàqalikoo ci bopp ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi armal naka noon gisoon nañ xadiis soxna Aysa bi radiyallahu anha bi nga xamante ne dafa ne kuntu utayibu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam li ihramihi hina yuhrimu wa li hillihi qabla an yatufa bil bayt maanaam man maanaam daan naa gëttal yenente bi sallallahu wa alihi wa sallam ngir mu armal laat jamono ci nga xam ne ci la war a armale naka noonu tamit su dindee armal gi euh, laataa muy tawaaf kaaba gi laataa muy tawaaf néeg bi kon loolu moom mooy li ñu gisoon bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi nag moom mu ne baabu man ah-, ahalla mulabbidaa baabu buntu man ki nga xamante ne ahalla dafa eh, eh, ahalla maanaam dafay talbiya de eh, mu labbida fekk mu diw bopp bi ah, maanaam mu diw ko diw bu koy wowal maanaam mooy mu labbada lab maanaam moom mu diw ko ba nga xamante ne diw bopp bi day wow mooy mu diw ci comme lu demee nekk daakaande wala ay gom ak yu mel noonu maanaam bu ko defee karaw gi ba ñëw wadd ngir ne wala boog bu ko defee tamit ay téeñ ak yooyu di ci bañ a dugg maanaam jamono ju njëkk de dafa nekkoon jamono joo xamante ne xëy yéeg yooyu dañ daan sonal nit ñi lu bëree bëri maanaam xam nga àll bi ni mel ak yu mel noonu bu fekkente ne da ngay armal waroo raxas sa bopp ay saabo yoo xamante ne dañuy am xet ak yu mel noonu yooyu yëpp ngay moytandiku kon maanaam faw nga def loo xamante ne ci bopp bi day tax ba euh, karaw bi du wadd loolu nag boo ko xasee ba def gannaaw ba faw da nga koy daal di wat maanaam bu ñu wàccee lool nag mooy li gën a siiw ci waxu borom xam-xam yi euh, rahmatullah alayhim maanaam ci ne labudda maanaam boo ko ba def danga koy daal di wat euh, ci ginnaaw gi wàññi karaw gi rek dootul doyati maanaam ci boo paree sax armal maanaam boo ajee ba noppi wallahu a'lam xadis bi mu ne bi qaala bil isnaad muttasil fil kitaab lay haddathanaa Asbagh te mooy ibnu al-Faraj ibnu Sa'id ibnu Naafi' al-Qurashi di faqihu imaam maanaam faqihu Maliki bu siiw boobu bokk ci Misri yu ne rahmatullahi alayhi moom nag jàngewul ci imaam Maalik jàngewul ci Layth ibnu Sa'd rahmatullahi alayhi mais ci seen taalibe yi la jàngee maanaam li tax nag moom mooy ne dafa moom bi muy jàng bi muy tàmbalee jàng dafa kooku dafa xawoon a nekk mag moo tax. maanaam moo tax fekkewul jamonoom maanaam jàngewul mais ci taal bi imam Maalik yu mag yi ñoom ibnu Wahb ñoom Ash'ab euh, ak ñeneen ñu mel ni ñoom rahmatullah alayhim ñooñu ci la jànge lu bëri bëri nekk faqih bu mag a mag comme ba comme ni ko Yahya ibn Ma'in waxe rahimahullahu taala moom mooy ci gën a xam waxu imam Maalik yi ba nga xamante ne wax ju imam Maalik wax xam na fan la ko waxe kañ la ko wax naka la ko waxe ak ci yan circonstance la ko waxee maanaam ngir ne moom dafa jànge ci daanaka taalibe bi mag yi rawatina misri yu ñoom ibnu Qaasim ñoom ibnu Wahb ñoom Ashhab ak ñeneen ak ñeneen rahimallahu euh, jami'a euh, kon moom ñu euh, ngi génn àdduna deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci weeru koor ci weeru saw weeru weeru maanaam Euh, ci la génn àdduna maanaam ci jur ci ñeenti fan yoo xam te ne moom moo ci desoon euh, ci la génn àdduna rahimahullahu taala euh, moom ci dixième génération bi la bokk moom nag ay xadiisam maanaam imaam al Buxaari yi moom moo ko solo mu nekk sëriñu imaam al Buxaari waaye imaamu Muslim imaam at-Tirmidhi bokk ak imaam an-Nasaa'i solo nañ tamit ay xadiisam maanaam ci ay xadiisam ñi ngi ci seen téere yi waaye euh, imam al-Bukhari rek la nekk sëriñam mu ne qaala axbarana ibnu Wahb te moom mooy Abdullah ibnu Wahb al-Misri euh, rahimahullahu ta'ala an Yunus te mooy ibnu Yazid al-Ayli an ibnu Shihab te moom mooy az-Zuhri an Salim mooy ibnu Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radiyallahu anhu bokk ci fuqaha sab'a ci benn ci waxtaan maanaam mooy euh, mooy juróom-ñaareel bi an abiihi mu jële ko ci baayam muy sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala moom mu ne sami'tu dégg naa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy muy muy euh, euh, muy talab muy talbiya maanaam di wax labbayka allahumma labbayka di ko wax ca kaw waaye mu labbe daan fekk nag mu daal di diw karaw gi maanaam euh, mu diw ko lu demee nekk daakaande ak yooyu yooyu yëpp day dëgëral mazhabu hanabila yi rahmatullahi alayhim ak ñun ñeen shafi'i rahimahumullah maanaam ngir ne bu ko diwee lu demee nekk daakaande loo xamante ne amul xet maanaam amul xetu parfum wala boog gomme yu mel noonu loolu li muy tekki moom mooy euh, mooy mu naa diwu maanaam mu naa diwu ci loo xamante ne du am xet te te zeyt la mel maanaam boo xoolee diw yi yooyu noonu lañ mel maanaam euh, diw ak diw olive yi ak yooyu ñoom noonu lañ mel amuñu googu xet boo xamante ne xetu parfum la wala yu mel noonu Euh, wallahu a'lam kon xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, indi na ko xadis dina indi waat xadis numéro cinq mille neuf cent quatorze ak cinq mille neuf cent quinze imam Muslim indi na ko xadis numéro cent quatre-vingt-quatre imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille cent quarante-sept ak mille sept cent quarante-huit imam an-Nasa'i indi na ko xadis deux mille six cent quatre-vingt-trois imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis euh, six mille vingt et ñoom ñëpp solo nañ ko bam des imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jami' mu ne baabul ihlaal 'inda masjid Dhul xamante ne leeral al ihlaal moom mooy di talbiya maanaam di armal di tarbiya di talbiya di wax labbayka allahumma ah, labbayka inda foofu masjidi jàkkay Zul Xulayfa Zul Xulayfa maanaam bi nga xam ne moom moo nekk Zul Xulayfa loolu waxoon nañ ko ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu la jaare woon ci euh, garab gi euh, foofu muy masjidi shajara nga xamante ne ci Zul Xulayfa foofu la talbiya lool nag li tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala di soxla waat di indi lii di leeral maanaam moom mooy day dëgëral ne ci jàkka ji ci biir jàkka ji la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafay talbiyaam maanaam ndax gis nañu ay xadiis romb nañ leen yoo xamante ne day wax ne bi mu yéegee ci kaw gëléem gi ah, ba gëléem gi jóg taxaw ci la ko tàmbalee talbiya loolu tamit am na maanaam mu am tamit yeneen xadis yoo xamante ne ku mel ne sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas wala ku mel ne sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ñoom dañuy wax ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu talbiya maanaam fi mu ko tàmbalee moom mooy albayda maanaam bi mu génnee Zul Xulayfa ba dem ci tund woowu maanaam nga xamante ne bu wàccee tund wi nga xam ne fi mu nekk bërëb boobu moo tudd ay albayda maanaam foofu la tàmbalee talbiya loolu nag boroom xam-xam yi loolu moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuutee ci wax ji waaye li nga xamante ne moom mooy liy dëgëral ne maanaam euh, fii la ci jàkke ji la moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala di soxla di ko indi mais talbiya gi ci jàkke ji la amee léegi nag mu daal di def nan la ñuy boolee wax yi maanaam ñi nga xamante ne moom mooy wax ji loolu nag dinañ ko gis insha allahu taala bu ñu noppee ci suñu xadiis bi insha allahu taala mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab li haddathana Ali ibn Abdullah te moom mooy ibn Ja'far ibn Najih al euh, gën a siiwee ci Ibn al-Madini Abul Hasan euh, al-Basri bi Hayyatul Wadi di sëriñ imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari mu ne qaala haddathana Sufyan te moom mooy ibn Uyayna euh, mu ne qaala haddathana Musa ibn Uqba mooy imam Euh, al-Maghazi mu ne am na sami'tu mu ne qaala sami'tu dégg naa Salim ibn Abdullah muy ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma annahu qaala nee na sami'tu ibn Umar dégg naa sama baay sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne xaa maanaam maa ngi tukkee ci càllale gi dem ci geneen càllale boo xamante ne mu ne wa haddathana Abdullah ibn Maslama te moom mooy ibnu Qa'nab al-Qa'nabi rahimahullahu taala di imam bu mag boobu di eh, Serigne imam al-Bukhari yi nga xamante ne lu bari buy solo ci Muwatta doon daf koy jaare ci Abdullah ibn Mas'ud ibn Qa'nab al-Qa'nabi eh, rahimahullahu taala génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko eh, gise woon muy nekk koo xamante ne tamit muy bokk ci neuvième génération moom ci génération boobu la bokk rahimahullahu Euh, ta'ala moom mu ne da moom la moom Abu Dawud jëkk solo xadisam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon mu haddathana Abdullah ibn Maslama ah, al-Qanabi ma hadis sayyidina Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu bi mu naan euh, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam an yazhaba ila al mazhaba ab'ad maanaam boobu moom mooy hadith euh, bi njëkk ci sahih sunan imam Abu Dawud ah, rahimahullahu ta'ala te Abdullah ibn Maslama bi moo ko solo al-Qanabi rahimahullahu ta'ala maanaam histoire ak qissa yi tuubam ak yu mel noonu ak ngëneelam gu màgg ba tax imaamu Malik doon ko wax naan euh, ki gën ci nit ñi euh, mi ngi nañ jóg maanaam ndax ku gën ci nit ñi ñëw na muy Abdullah ibn Maslama ni taalibeem maanaam kooku gisoon nañ ko rahimahullahu ta'ala an Anas maanaam imaamu daaru hijra imaam bu màgg boobu rahimahullahu taala an Musa ibn Uqba mooy imaamul Maghazi an Salim ibn Abdullah mooy ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala na abaawu euh, baayam gis ne càllale gi ñoom ñi ñëpp muy Sufyan ibn Uyayna maanaam jël moo ko jël te Sufyan ibn Uyayna ak imaamu Malik ñoo tolloo maanaam maanaam benn lañ naka noonu euh, Ali ibn Abdullah mooy ibnul Madini moo gën a Abdullah maanaam Maslamata al-Qanabi maanaam kon ñoom ñii ñoo jëlee ci imaamul Maghazi bi maanaam kon ñuy dëgëral kaddu gi su euh, Sufyaan moom dafa ne haddathana euh, Muusaa ibn Uqba maanaam euh, imaamu Maalik moom dafa ne an Muusaa ibn Uqba moom mu ne sami'tu maanaam maanaam kon nga gis ne haddathana Muusaa ibn Uqba Muusaa ibn Uqba ne ne sami'tu Saalim maanaam nga gis ne kon waxu maanaam boobu noonu lay leeral mbir moom donte. Euh, imaamu Malik maanaam ak Muusaa ibn Uqba ñoom duñ ay mudallis maanaam waaye daal mu leeral loolu rek maanaam ngir dëgëral gën a dëgëral càllale googu euh, mu ne annahu naka moom sami'a dégg na abaahu baayam yaqulu mu ne maa ahalla maanaam maa ahalla euh, talbiyawul waxul labbayka allahumma labbayka rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam illaa min indil masjidi ludul fa Euh, wet fa jàkka ja maanaam fa jàkka ja yaani maanaam li mu ci na moom mooy masjid Zul Xulayfa maanaam jàkka yi Zul maanaam kon du woon ci biir jàkka ji mais ci wetu jàkka ji maanaam ngir ne moom comme niñ ko gisee woon ci riwaaya yi maanaam moom dafa jàpp ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu nekkee ci kanamu jàkka ji ba jóg taxaw ci la dooga talbiya maanaam bi mu yéegee ci kaw gëléem gi ba gëléem gi taxaw ci maanaam nga xam ne léegi daa war a départ maanaam jëm Makka maanaam ci la commencé wax labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka maanaam comme ni nga xamante ne euh, noonu lañ ko gise woon ci beneen riwaaya bi mu naan ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam rek yarkabu rahilatahu bi zil hulayfa thumma yuhillu hatta wala hiina hatta wala hiina tastawiya bihi qa'ima maanaam gisoon nañ ko maanaam ci riwaaya boobu ne bi nga xamante ne ci la taxawee ci la doog a wax labbayka allahumma labbayka waaye wax jooju noonu nag eh, borom comme niñ ko gisee borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim maanaam bu ñu xoolee càllale yi maanaam ak xadiis yi nga xamante ne moom lañ soloo comme niñ ko junjee léegi borom xam-xam yi rahmatullahi looloo indi ñu wuute ci rawatina ñu njëkk ña radiyallahu ta'ala anhum loolu nag li ko euh, li tax maanaam euh, xadis yooyu wuute li nga xamante ne moo koy leeral nag benn xadis la bu Seydina Abdullah ibn Abbas solo radiyallahu anhu bi ko Seydina sa bi ko euh, maanaam Sa'id ibn Jubayr rahimahullahu rabbi am laajee ne ko lu tax nit ñi wuute ci maanaam lan mooy maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam fii la defee talbiya maanaam moom nag mu leeral ko daal ni xam nga li xew mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu demee ci biir jàkka ji bi mu jullee ñaar rakkaa yi ci jàkka ji ci la tàmbalee wax ci foofu la waxee labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka foofu la ko waxee moo tax bi mu ñi ko déggee foofu maanaam ñi nga xam ndax saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon ñëw par tuuti tuuti par ndànk ndànk maanaam ñoom ñëpp nekk ndoowuñ fa ñi nga xam xamante ne ñoom ñoo ko gisoon foofu ñoom dégg nañ ko mu nekk mu def ko ci biir jàkka ji bi mu génnee ci biti ba yéeg ci kaw gëléem gi ba gëléem gi taxaw da kaa waxaat maanaam moo tax ñooñu yaakaar ne foofu rek la ko waxee ginnaaw ga ba mu demee ba bay daat ñeneen doo koo gis foofu mu waxaat ko fa ñu boo bari foog ne foofu la ko tàmbalee wax lii moom moo waral wuute gi maanaam kon euh, euh, moo tax moo tax sax seen euh, imaam al Buxaari nag rahimahullahu taala maanaam nosee buntu bi mu nosee ko ci luy leeral ne ci jàkka ji la ko defee ànd ak ne xadis bi mu indi maanaam mooy xadis naa Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu maanaam ngir wax la ne la gis naa ko maanaam xam naa ne lii la Seydina Abdullah ibn Umar ma moo tax mu mu mu indee ko noonu rawatina ne moom Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu da doon weddi ne moom foofu la moo tax bi ñu ko laajee ne ko euh, al mooy fan mu ne foofu mooy euh, mooy fi ngeen di sosale yeneen bi sallallahu alayhi la doon talbiya maanaam moo ko gisee donc moom yi daal non bi sallallahu alayhi waaye moom it fekk moom it fu mu ko gisee. fekk say eh, am na ci biir eh, ci biir la ko la la yenn bi saa saam ci biir jàkk ji la ko njëkk a defe maanaam kon bu boobaa li nga xam ne moom mooy li yoon looloo tax ñu yoonaan ñu di ko defee ci biir jàkka ji maanaam mu nekk ne kon foofu lañ ko def moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ngir leeral bunt boobu wallahu a'lam xadis bi imam Bukhari rahimahullahu ta'ala kon indi woon na ko xadis cinq cent quatorze dina ko indiwaat xadis numéro deux mille huit cent cinq imam Muslim indi na ko ñaari yoon xadis numéro cent quatre six ak ñaari yoon mille cent quatre vingt imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille sept cent soixante onze imam At-Tirmidhi indi na ko xadis huit cent dix-huit imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro imam ahmad eh, ibnu hanbal eh, moom indi na ko juróom ñetti yoon kon ñu gis ne hadith bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu ko rahimallahu jami'a mu ne baabu ma la yalbasu al muhrimu min ath-thiyab léegi nag muy eh, leeral ay mbir maanaam masala boo xamante ne bu ma tabayyi xel la ginnaaw ne dafa am yoo xamante ne dañ koy tere ki nga xamante ne moom mooy kii armal Euh, li euh, bokk na ci li nga xamante ne euh, moom lañ koy tere balaa ñuy dugg ci ci masala boobu am na ci masala yi weesu am na maanaam mooy masalay dagg bopp maanaam ngir ne dagg karaw ak dagg bopp maanaam ci buntu yi weesu lañ ko waroon a lañ ko waroon wala. Hmm? voilà ci lañ ko waroon leeral wala boog buñ ci buñ ci gisaatee xadiis yi insha allahu taala euh, ñu leeral ko insha allahu euh, insha allahu taala dinañu leeral naam dinañ ko leeral ci kanam. insha allah masalay dagg boobu dañ ko leeral ci kanam insha allah taala kon imam Bukhari rahimahullah taala mu ne baabu maa laa yalbasul muhrimu min as-siyaab buntu bal baabu buntu maa loo xamante ne laa yalbasu du ko sol al muhrimu ki armal min as-siyaab bi ci ay mbalaan maanaam yan xeetu yëre mooy yi nga xamante ne kii aji waru koo sol comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon mooy lépp loo xamante ne dañ kaa ñaw maanaam waru koo sol muy loolu mooy góor yi maanaam du sol loo xamante ne dañ kaa ñaw maanaam comme man yëre bii ma sol nii maanaam niki noonu mënu koo sol bu may umra maanaam ngir ne dañ kaa ñëw dafa peek li nga xamante ne moom mooy euh, sama euh, yaram maanaam moo xam ci kaw la moo xam ci suuf la naka noonu tamit mënuñoo maanaam mënu maa sol mbaxana mii ma sol maanaam mënu mu koo sol bu may armal maanaam bu ma nekkee di aji mënu ma koo solati ngir ne lépp loo xamante ne day muur bopp bi maanaam bu boobaa doo ko mën a sol te bu boobaa lool tamit bokk na ci li ci dugg moom mooy masala nit buy euh, buy nelaw du sànn bopp ba muur bopp maanaam ngir ne loolu day waral loolu loolu day waral mu war a rendi maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee ni ki noonu lépp loo xamante ne day saañ bopp nopp yi du ko def ngir xadis bi nga xamante ne moom moo doon wax naan al uznaani min ar ra'si xadisu boobu nga xam ne mooy xadisu moo xaakim bi rahimahullahu taala di doon wax naan eh, ñaari nopp yi kat ci bopp bi lañ bokk maanaam kon yooyu tamit kon lépp loo xam ne da koy saañ maanaam nga xawal da koy nëbb maanaam comme genre yenn écouteurs écouteurs yu ngand yooyu nga xam ne boo ko tegee nii day muur nopp bi loolu itam da ci daal di day nekk loo xam te ne du ko du ma ko man euh, naka noonu dañuy tere lépp loo xamante ne day euh, muur tànk yi comme kawas yi wala xuff wala daal yi nga xamante ne dañuy muur tànk ay carax daa baax wala yu mel noonu comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee maanaam kon yooyu yëpp yooyu mooy yi nga xamante ne moom dañ la koy teree daa iman maanaam ci booy booy armal maanaam kon bu boobaa leneen li ci def yëpp mën nga koo sol waaye lii moom ko maanaam kon bu boobaa nag nga xool leneen mooy def mais lii moom bu ko sol loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullah taala bi mu gisee solo googu am solo ci kii armal ngir ne jamono ji muy armal la war a sàmmonte ak loola mu daal di koy indi maanaam ci fii nii mu indi ko ci buntu bi Euh, ci bërëb bii euh, kon euh, li nga xamante ne tamit mu ne qaala bil isnaadi muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy Abu Muhammad at-Tinnisi al-Kullaa'i rahimahullahu ta'aala mu ne qaala akhbaranaa Maalik imaamu daarul hijra an Naafi' ah, mawla ibn Umar an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'aala anhumaa comme niñ ko gisee maam sax asaanid la ñëwee. moom la koy indee radiyallahu na mu ne anna rajulan nee na am benn waay boo xam ne qaala dafa wax ya rasulullah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam maanaam Naafi' bi muy nettali xadiis bi ci yeneen i riwaayaat daf ne sa bi haadal masjid ci ci jàkka ji la ko nettali maanaam moom mooy laataa ñoom ñuy dem muy jumaa yeneen bi sallallahu alayhi maanaam laataa ñuy dem aji foofu la laa la am waaye yoo xam te ne dafa laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulallah e yow ndawal yàlla maa yalbasu ana lan la lay sol al muhrim aji armal bi mina a bi ci ay yére maanaam lii bokk naa ci li nga xamante ne moom lañ ciy jàngee donte euh, am na ci riwaaya hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nee na ca Arafat lañ ko ko laaje waaye loolu li nga xam ne moom la ñuy tontu ci loolu moom mooy ne ñaari laaj yëpp mën naa ne maanaam kenn da koo laajee mu mënti ne laataa ñu doon dem keneen ñëw laaj ko ko ca Arafat maanaam te da ngay gis ne laaj bi mu nekkee Madina sax la gën a yelloo maanaam ngir ne kee dem ba Arafat maanaam bis bi nga xam ne mooy bis aj bu mag bi muy doog laaj laajte lan lañ mën a sol maanaam da ngay kooku euh, boo mëntul ah ba allahuma ba maanaam kooku de toute façon kooku mënta euh, def nekk maanaam bu fekkente ne xamu ko woon te na mu ko defee baaxutoon maanaam faaw day rendi maanaam euh, day day am fidya maanaam loolu kon bu boobaa loolu moom lay moo tax maanaam lii naa fee wax ni maanaam càllale gi moo tax imaam al-Bukhari rahimahullah taamu indi xadiis bi maanaam taamu indi xadiis bi maanaam ngir ne fa mu nekk maanaam moom càllale gi dèjà moom mooy càllale gi gën a dëgër bi ñu mën a gis ci kaw suuf ñaar mooy imaam al-Bukhari moom ci boppam jëlee ci Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi maanaam nga xam ne ginnaaw Abdullah ibn Maslama al-Qanabi Muwatta bi imaam bi Abdullah ibn Yusuf solo mooy bi gën a dëgër mu solo ko ci càllale gi gën a dëgër mooy imaamu Malik jëlee ko ci Nafi' mu jëlee ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu comme maanaam li euh, nga xam ne noonu lañ ko tegee maanaam ci càllale gi gën a dëgër muy muy premier bi sax an Maalik an Naafi' an Sayyid voilà wa ziida Maalik Shaafi'i fa Ahmad maanaam càllale gi gën a dëgër mooy loolu maanaam waaye càllale googu gën te woyof càllale gii de maanaam gën te dëgër càllale gii maanaam mooy imaamu Maalik solo ci euh, Naafi' mu solo ci seen Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma radiyallahu anhum ajma'in maanaam loolu ñu yokk ci imaamu Shaafi'i maanaam comme ci al imam Shafi'i ci kitaabul umm darne haddathana Malik maanaam imam Malik moo ko solo mu jëlee ko ci eh, maanaam jëmmi càlla la googu lool moom encore yokk ko ci beneen génération moom muy gën a dëgër maanaam boo koy boo ci yokkee Ahmad maanaam imam Ahmad ibn Hanbal daan ne haddathana Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i moom mu ne haddathana Malik Malik ci Nafi' eh, eh, maanaam loolu moo gën a dëgër waaye loolu tamit gën ci tuuti càlla le gii imam al-Bukhari solo ci Abdullah ibn Yusuf maanaam moom mu solo ci imam Malik maam gënte ñàkk solo imam Ahmad solo ci moom Shafi'i mu solo ci ci eh, imam ah, Malik maanaam radiyallahu anhum ajma'in ala kulli haalin maanaam liñ ci jublu woon rek mooy leeral ne xadis eh, bi nii ci buntu bi mooy bi gën a dëgër maanaam te loolu nag buñ ko boolee maanaam kon dañ ciy jàngee ni le ko que waa ji laajte maanaam mu laajte ko foofu ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laataa ñuy dem armaala bi maanaam laataa ñuy dem aji ji loolu li ñuy tekki moom mooy ni képp ku bëgg a aj da nekk lu yoonu maanaam lu jaadu te lu war lu ràññeeku yow nga daal jàng nan la ñuy ajee ba noppi laataa ngay dem maanaam doo dem ba foofa di ñëpp di def maanaam lu ñuy def rek nga laajte nan lañ koy defee ak bëgg witt mbir mi jig yi maanaam ñu ne ah waaw ñu am nañ jiit bu baax masha Allah nangam ñu jàppale lépp luñ nara a def moom vraiment mi ñu ci wax yooyu loolu naam waaw baax na dëgg la ngir li nga xam ne moom nga fàtte waaye li nga xamante ne xëy na maanaam maîtrise bi des na wala yu mel noonu waaye nag bu fekkente ne euh, kii la. Euh, maanaam yow nekkoo ko maanaam da euh, euh, maanaam ala kulli xaal kon da ngaa war a nekk koo xamante ne da ngaa war a def mboolem yitt yi ngir xam nan la ñuy ajee donte dangay ngay fay ku lay jàngal ak nan lañ koy defee yu début à la fin ba mu leer naññ ba mu leer ci sa bopp lépp nga doog a dem loolu moom mooy li nga xam ne mooy li ràññeeku waaye. Euh, maanaam bañ waaw wala boog nga nga delluwaat ci ay maanaam ci ci ci ci ay njàngale heure bii la alhamdulilah lépp yomb na te na ne ci mawaqit yi maanaam fi nga xam ne moom mooy miiqaat yi ñaare dañ fay faral di séddale ay téere ay livre ci mboolem langues yi nga xam ne langues yi siiw yi anglais français awsa ak yeneen ak langue yëpp dañ koy dañ ko fay séddale maanaam nan la ñuy ajee nan la ñuy umra maanaam ay boo demee ci ma mawaaqi di ci jàkka ya fa ne dañ ko fay séddale maanaam gratuitement donc loolu tamit euh, waaye nag euh, xanaa nga toog liir ko ba mu jeex nga doog a départ waaye ala kulli xaaral bu dul loolu rek maanaam li mu war a doon daal mooy jiit pour rappel xanaa maanaam luy fàttali waaye nag laataa ngay dem moom war ngaa jàng xam ko bu baax a baax loolu mooy li nga xamante ne mooy li jaaru te loolu mooy li ràññeeku itam te it yëpp borom xel loolu la maanaam kon euh, mu ne kon nan loolu kon waa ji li mu laaj ah na ko yàlla fay radiyallahu anhu maanaam moom mooy loolu kon lan la nit ki di. Ah, di eh, sol mm, maanaam eh, ci yëre maanaam bu fekkente ne dafa war a armal mu ne yene qaala rasulullah qaala moom rasulullah ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam laa yalmasu bu mu sol laa yalbasu bu mu sol alqumus mooy xamis yi lépp loo xamante ne xeetu xamis la mooy lii ma sol lii wala lu gën a wàcc maanaam lii nu mel nii rek maanaam mu nekk koo sol mooy Euh, chemise ak euh, t-shirt ak yëpp du ko mën a sol maanaam xabador ak yooyu yëpp du ko du ko sol kon loolu walal amaim du sol tamit ay amaama amaama mooy lépp loo xam ne dañ koy teg ci kaw bopp di ko takk maanaam bu boobaa mooy comme dañ koy maanaam kaala bu ñu teg ci bopp bi di ko takk loolu moom mooy amaama loolu nag euh, tamit du ko sol kon moom bu boobaa mu daal di tekki lépp loo xam ne dañuy muur bopp bi wala sarawilaat maanaam li nga xamante ne moom mooy ay sarawil moom mooy lu demee nekk pantalon mooy comme nii wala boog caaya wala yu noonu yëpp du ko mën a sol walal walal walal euh, baranis walal wala boog ay xeeti burnus moom mooy lu am maanaam baranis moom mooy euh, comme genre yére manteau boo xam ne day am kap maanaam mooy xëy comme veste yi yi nga xam ne moom lañuy sol ci hiver bi wala xeet yu mel noonu wala yu wàcc voilà waa comme yére bii mu ngoog comme bii yooyu moom mooy euh, burn wala xifaaf du caageen ay xupp xupp tamit du ko sol maanaam moom mooy euh, xeeti euh, maanaam gisoon nañ ko o moom la <laughs> loolu voilà kon illaa lu dul ahadul kenn maanaam mooy bu boobaa li nga xamante ne buñ seetloo wax ji maanaam moom mooy bi mu tuddee euh, bi mu tuddee xamis bi ak sarawilaat yi moom mooy kon lépp loo xamante ne day wër ci yaram bi maanaam ci kaw loolu nag lépp luy wër tànk yi wala loxo yi ci lay daal di dugg maanaam moom mooy comme masalan yi nga xamante ne moom mooy euh, bandage yooyu nga xam ne da nga koy sol xaw fàtt xaw ma nu mu tudd mooy xeetu luy mel ni maam lu lu ñuy dugal ci loxo ngir mu mën a tax jigéen ñi lu ëpp lu ñu koy sol maanaam ngir euh, kagul xeetu kagul nga xam ne dañ koy dugal nii ci seen loxo wala bopp ci bopp bi wala yooyu yooyu yëpp doo ko mën a sol maanaam kon loolu tamit da ci daal di duggaale ah bi mu tuddee euh, ama ami ama maanaam mu daal wax li ak ci wàllu bopp bi mu tuddee xuf ak ah, ak ak baraane si maanaam mu tudd wax ci lépp loo xam ne day day tegu ci bopp mu di wàcc mooy burnus lépp luy tegu ci bopp ba pare wàcc xattaa tax ba bu fekkoonte ne daf koo tegoo noonu ba pare bu wàcc te solul maanaam dugalu ci loxo yi du baax maanaam moom noonu rek mu tegoon ko ci bopp bi noonu rek teg wékkoo ko te dugalu ko ci loxo yi du baax waaye nag su fekkente ne daa dindi bopp bi maanaam tegoo ko noonu ci taw ngir ne amul leneen lu mu sol bu bu dugalul loxo yi mën naa baax voilà maanaam kon loolu tamit euh, euh, beneen bi ci def moom mooy tey bu fekkente ne nit ki dafa am masalan euh, tubay pantalon wala yu mel noonu ne loolu rek la am bu ko bëggee sol maanaam xamul nu muy def bu boobaa daf koy xotti maanaam bu ko xottee bu boobaa mu daan koy mën a maanaam da koy xotti ba nga xamante ne day nekk lu wër kese mu doog koo mu doog koo tërëslaayoo maanaam loolu boobaa noonu lay def bu dee yére tamit noonu bañ a dugal loxo yi maanaam kon euh, loolu moom mooy li nga xamante ne day daal di ràññee ko waaye lépp lu ñuy ñaw mbaa ñuy tapp ay bouton comme nii euh, yooyu maanaam masalan chemise bi maanaam pas parce que dafa am ay bouton rek que yi Euh, garaawul quoi mën naa koo sol déedéet maanaam loxo yi problème la bu bëri boo dindee loxo yi doo war doo takk bouton yi maanaam loolu tamit mu nekk kon ay mbir yoo xamante ne yu aju ci buntu bii la amma xuf yi mu daal di wax xuf yi mu ne illaa lu dul ahadun ahadun kenn koo xamante ne laa yajidu dajul am naa lay ni euh, ñaari yére euh, koo xamante ne amul am maanaam nax lay ni ñaari daal la maanaam amul ay daal la nax la moom mooy nu-pieds maanaam mooy dàllu carax wala yi nga xamante ne euh, mooy comme nu yi rek maanaam mooy du tëju dàll yi dul tëju moom mooy naala bi mooy naal mu ne bu boobaa su fekkente ne noonu la demee nag fal yalbas na daal di sol xuffay ni ñaari xuf bu dee amu ko waaye nag bu boobaa lu muy def mu ne wal yàq ta huma na leen dagg asfala mu gën a suufe minal kaabay ni ci ñaari Euh, euh, ñaari dojjoor yi maanaam bu boobaa daf koy daal di sol maanaam daf koy wàcce ba nga xamante ne da koy dagg ba mu gën a suufee dojjoor yi naka loolu tamit maanaam day dagg ci kanam ba nga xamante ne tamit du du tëju maanaam bu boobaa noonu lay daal di def la laa budda mënu koo bañ a def maanaam kon bu moo tax tamit kawas yi mënu ma koo mën a jàppandi maanaam kon bu boobaa faw wut ay carax rek fagaroo ay carax yu dëgër bu boobaa xëy na mooy gën a moom daal mooy gën a woyof euh, fuqaha Hanabila yi nag fii rahmatullah ñoom dañuy wax ne ku am ku mën a am ñaari xuf yi euh, maanaam maanaam mën ngaa sol xuf yi te foofu nag la ñuy wax ne moom Ahmad rahimahullah dafa xaw a tuuti ak ni mu daan faral maanaam mooy ne sunna bi na ci ne ku am ñaari xuf euh, ku am ñaari carax maanaam nga sol ko soo amul ñaari carax maanaam soo amul ay carax nga jël xuf yi nga dagg ko mais moom dernière partie bi la retenir maanaam mooy euh, ku am <laughs> ku am ay xupp tamit nga dagg ko moom nga yoroon ay carax benn la alors que ñi ci def dañoo jàpp ne déedéet boo amee ay carax waroo jël xupp yi maanaam comme ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu la noonu la ko leerale dégg nga kon mu ne walaa talba walaa talba suute bu leen sol euh, minasiya bi ci ay yére sey an dara boo xam te ne masahu laal na ko ak zaafaraan muy zaafaraan maanaam safron la aw wars wala wars maanaam wars dafay dafay jaune tamit léeg-léeg mu am yu rouge maanaam jaune fa jeng jëm ci rouge maanaam yooyu yëpp ay xeet la yoo xamante ne mu ne bu leen sol loo xamante ne noonu la mel loolu nag li mu ci jublu moom mooy yére boo xamante ne dafa euh, euh, dafa dafa dafa euh, dafay dafay dafay dafay yëbb maanaam yére boo xamante ne dafa yëbb loolu moom dañ koy tere itam maanaam bépp yére boo xamante ne niñ ko moo tax soo ko cuubee mooy yére bu ñu cuub dina baax waaye ci condition wu cuub bi bañ di yëbb ba xam ne ne bu tooyee euh, mbir mi yëbb bu boobaa dootul baaxati maanaam kon euh, yére yi masalan bii ma sol wala bii nii yii yëpp baax nañ maanaam ngir ne bu tooyee lu yëbb waaye yi nga xamante ne bu ñu tooyee dañuy yëbbu yooyu moom dootuñu baaxati léegi nag fii tamit wax ji borom xam-xam yi tamit rahmatullah alayhim dañ ci am ay lënt-lënt lënt-lënt bu njëkk bi moom mooy dañoo jàpp dañ ne waaw lu tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne bu leen sol euh, maanaam bu waxee lii maanaam li muy tekk kon moom mooy mën naa dagan ma sol ko maanaam yéere bu am maanaam bu ñu cuub noonu ah bu boobaa danaa ko mën a sol kañ suma ajul su ma armaalu war naa ko mën a sol kon boobaa loolu lay tekki bu boobaa am na ñenn ci borom xooxoy rahmatullahi alayhi dañoo wax ne non en fait li muy tekki mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waxam ji ci aj laaj bi fii la yem mooy awul kaabay bi ci kaabay bi la yem maanaam mooy bi wax ci xuff yi après daa waxaat beneen wax bu bees ne bu leen sol yëre bu mel nii maanaam ngir ne dafa am beneen xadis boo xamante ne eh, moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yan naha nabi sallallahu alayhi an uh, an an yu ar-rajul maanaam uh, góor day tere góor di uh, za'faraanu maanaam loolu nag borom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam comme ñenn ñi jàpp ne loolu lay teg kon boobaa ñoom xadiis bi dañ naan wax ju bees da caa am waaye loolu wax ju sori la maanaam gis-gis la koo xam te ne xaqiqatan bu sori la ngir ne wax bi yëpp yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu tontu bi fee la yam maanaam dana ko leeral waaye nag Euh, li muy tekki li tax yeneen bi sallallahu alayhi wax ko nii maanaam moom mooy euh, borom xam-xam yi maanaam ñeneen ñi dañ ne non li muy tekki yomb na maanaam moom mooy ne euh, ci riwaayu hadith boobu ci riwaayu bu imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dafa ne an yuzafira ar-rajula badanahu maanaam ne maanaam di góor di zafaran yaramam maanaam di jël yaramam di ci diw ay safran ay yooyu noonu maanaam di rafetal ak xeet yooyu yooyu la mais bu boobaa kon dañu daal di xam ne yére bi ñu diw ci zaafaran bu loolu mooy problème bi maanaam ci ku armalul ci bu boobaa laaj bi day daal nekk rek lu concerné ci armal waaye loolu tamit day tekki ne tamit mais parfum bu amul xet ak parfum bi am xet ñu tolloo àtte maanaam xam nga ñaare parfum dafa am ñaare façon dafa am bi am xet mooy ah moom xam nga ah, ak déodorant am na tam beneen bi mooy bi amul xet déodorant maanaam nga xamante ne moom xet gi rek lay dindi wala boog mu nekk parfum boo xamante ne maanaam dañ ko tuddee gët ngir rafetal gi muy rafetal moo tax yéen dem saa saa ne parfum wu góor day am xet bu jigéen moo dul am xet maanaam loolu tamit lu mot a bàyyi xel la maanaam jigéen du parfum méew lu am xet loo xamante ne bu génnee maanaam dañuy dañuy xam ne xet gi xetu parfum la maanaam parfum yi ñu naan lii bu jigéen la ba pare ñu di ko def muy am xet. loolu du l'islam maanaam l'islam nanguwul loolu moom nanguwul boobu parfum ci jigéen parfum bi mu nangu ci jigéen mooy ban <laughs> mooy bi amul xet wala bii dindi xet moom nangu na boobu bii dindi wala bi amul xet voilà comme ay boo xamante ne bu ko parfumé ba pare day neutraliser xet goo xamante ne xëy na du yu mel noonu voilà wala boog mu nekk loo xamante ne xet gi day gaaw a deñ su ko defee mu neutraliser yeneen xet yi waaye amma xet bi kii yàlla nañu yàlla sàmm wallahu alam hadith bi kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, solo na ko bari solo na hadith numéro 134 ak 366 ak 1838 dana ko indi wax kon 1838 hadith bi xam nga gisoon nañ ko ci kitaabul almi maanaam li taxoon imam al-Bukhari indi ko mooy ku mu laaj dara nga tontu lu gën a bëri loola maanaam ngir lan ngir ne hadith bi yeneen bi sallallahu la wasallam dañ ko laaj la. lan lay sol lan la kii armal sol moom wax li ñu dul sol maanaam lu tax ngir ne li ñu mën a sol ay milliards milliards mbir la bu fi nekkoon di ko lim day bëri mais dafa lim rek yii ñu mul sol après nga daal di xam yeneen yi nga mën a sol voilà maanaam l'islam daa iman loolu tamit beneen mbir lay wane mooy ni l'islam woyofee mbir maanaam li moo tax l'islam euh, nekk fi di la limal yi dagan daf laa limal yi daganul bu ko defee nga xam ne yi ci des yëpp dagan ndax al aslu fil ashya al al ibaha maanaam lii cosaan ci mbir yi mooy dagan kon moo tax moom mu naan la mbaam foofu daganul euh, yàpp euh, euh, ci maanaam yii am na yoo xamante ne ndegment yi kenn du lekk seen yàpp ah mu wax la maanaam yi du lekk seen daal mu wax la ko mu leer bu ko defee yeneen yu dul yooyee nga xam ne dañuy lekk seen yàpp voilà yi dagalu ta naan mu ne la sàngara dagalu ta naan léegi yow yaa ci jàngee ni ah kon nag lépp lu dul sàngara dagal naa naan maanaam nga jàngee ko ci voilà nga euh, xam ne kon euh, jus d'orange dagal naa naan meew dagal naa naan maanaam l'islam du la limal yi dagal naan maanaam da lay limal yi dagal na lu te naan maanaam comme ko bëriwuñ nga xam ko maanaam comme noonu tamit la dem mel mel fii nii maanaam euh, moo tax biñ ko laajee lan lay sol waxul rek benn façon mbir bu ñuy sol mais dafa wax li nga xamante ne moom lu ñu dul sol bu ko defee nga xamee ci ne yeneen yi ci des yëpp dagan sol maanaam kon bu boobaa dafa tontu lu ëpp liñ ko liñ ko laaj maanaam te loolu tamit doxalin bu rafet la ci borom bu xam dégg nga mu ne kon hadith bi gisoon nañ moom Bukhari no hadith numéro 134 ak 366 dina ko indiwaat 1838 1842 5794 5803 5805 5806 ak 5847 ak 5852 moom Muslim na ko ñett yoon ci hadith numéro mille cent soixante-dix-sept imam Abu Dawud na ko hadith numéro mille huit cent vingt-trois mille huit cent vingt-sept mille ak mille huit cent vingt-huit imam Tirmidhi na ko hadith numéro huit cent trente-trois imam An-Nasa'i moom lu bari la ko indi imam Ibn Maaja na ko hadith numéro deux mille neuf cent vingt-neuf ak deux mille neuf cent trente deux mille neuf cent na ko hadith numéro neuf cent six ak neuf cent huit euh, imam euh, Ahmad ibn Hanbal tam lu ñëpp solo nañ ko rahimallahu al-jamii mu ne baabu rukubi wal irtidaad fil hajj baabu buntu bii nga xam ne bii moom mooy leeral ak rukubu war wal irtidaad ak dendale ak dend maanaam warandoo dara fil xaj ci aj maanaam gisoon nañu ne eh, aj maanaam comme li tax mu gën a indi buntu bii mooy di gën a leeral ne aj eh, di mënees na ci war maanaam booy aji waaye tamit bu ñuy aji comme yoon wi. maanaam dafa indi yoonu yenente bi sallallahu alayhi ni muy demee maanaam ngir ne xadiis yi weesu day wax ci wàllu armal donte dina indiwaat beneen euh, buntu boo xamante ne ba tey ci buntu armal gi lay wax maanaam dina ci indiwaat beneen waaye daal li mu la bëgg a wax kon mooy ne nit ki suy aji bëgg armal jamono jooju noonu mëneeku koo wax ne ko maanaam yow rek yaay yiit fa ngay fa ngay war maanaam kon bu ko neexee maanaam mu war gëléem teg keneen ci wet gi wala mu war fas mu war teg keneen ci wet bi wala su ko neexee itam mu dugg oto bokk nit ñi oto yi maanaam loolu bu ko neexee mu def ko maanaam mënuñ koo wax ne cee ku ci nekk nag comme yow rek yaa war a ànd déedéet naka noonu tamit kon loolu muy leeral kon mbir moomu ci aj ne aj dañ koy defandoo te loolu tamit dafa am beneen mbir bu muy leeral loolu la maanaam moom mooy sooy aji nga am mbooloo mooy àndal mbooloo moom ngay àndal moom la ñuy wax xaafila maanaam groupe boobu nag bu boobaa euh, euh, ci jigéen ñi maanaam euh, boobaa danañ mën ànd ak groupe boobee ci waxu borom maanaam mbooloo ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ne jigéen ñi mënees naa ànd ak ñoom maanaam gisoon nañu ci wàllu charte yi nga xamante ne mooy charte aj moom bokk na ci moom mooy jigéen bu dee dafay aji mu bañ a nekk moom kese mu def aji ji faaw daa war a ànd ak mahram wala bokk mu nekk ci qaafila maanaam bu baax. maanaam bu dëgër loolu moom mooy li nga xamante ne euh, mooy li noot wax borom xam rahmatullah alayhim euh, kon euh, baabu ruku bi kon buntu bi moom mooy kon buntu war wal irtidaaf ak dendandoo ci xaj ci aj ji mu ne qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab la haddathana Abdullah ibn Muhammad te moom mooy al-Musnadi ah, gëj nañ ko gis Abu Ja'far al Bukhari rahimahullahu taala nga xamante ne maamam moom moo dugal maamu imaamul Bukhari moo dugal ci l'islam maamu imaamul Bukhari moom wëlbati ku nekk sëriñu imaamul Bukhari maanaam euh, mu Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far ibnul Yaman Yaman al Yaman boobu moo dugaloon maamu Bukhari bi tudd al Mughira moom Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn Mughira maanaam Mughira boobu moom moo dugg ci l'islam euh, dégg nga Abu Ja'far al-Musnidi moom ci fukkeelu génération bi la bokk génn àdduna deux cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ci Euh, moom mu ne qaala haddathana Wahb ibn maanaam moom nag euh, al-Musnad yi maanaam min afraad al-Bukhari maanaam Bukhari rek moo solo hadiisam ci ashaabu kutubu sitta mu ne an Wahb ibn Jarir mooy Wahb mu ne Wahb ibn Jarir ibn euh, Haazim ibn Zayd ibn Abdullah ibn Shujaa al-Azdi muy Abul Abbaas mooy daqatal ba Abul Abbaas al-Utaki al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Jahdami di waa Basra rahimahullahu ta'ala génn am na deux cent cinquante ginnaaw ga dayn sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathani abi mu ne sama baay moo ma nettali te baayam moom mooy Jarir ibn Haazim ibn Zayd ibn Abdullah al-Ataki al-Jahdami rahimahullahu ta'ala muy Abu Nadr gi bokk ci sixième génération bi gën a àdduna quatre-vingt-cinquième année génn àdduna cent soixante-dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Basra ñu ngi ñëpp seen hadith ñu ngi ci kutubu sitta an Yunus al-Ayli mooy ibn Yazid gisoon nañ ko an Zuhri mooy ibn Shihab an Ubaydullah ibn Abdullah muy ibn Uqba ibn Mas'ud al-Hudhali maanaam bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha as-sab'a yi rahmatullahi alayhim maanaam euh, moom ci ñetteelu génération bi la bokk génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an ibn Abbas muy habrul umma wa turjumanul Qur'an sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna Usamata radiyallahu anhu sayyidina Usamata ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma muy Usamata ibn Zayd ibn Haritha nga xamante ne mooy doomu sayyidina Zayd ibn Haritha radiyallahu anha maanaam baayam mooy kon sayyidina Zayd ibn Haritha radiyallahu anha sayyidat Ummu Ayman radiyallahu anha nekkoon yaayam maanaam euh, kon euh, moom nag euh, moom en fait moom la yaayam yaayam nit ku ñuul la sauf que baayam moom moo xees maanaam baayam mooy nit ku weex voilà maanaam ngir ne sayyidna Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu nit ku weex la du du du du nit ku ñuul maanaam mais jaamu soxna Aysa soxna Xadiija la woon radiyallahu anha ngir ne dañ ko jaayoon soxna Xadija radiyallahu anha may ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam goreel ko moom doomu nag la turam rot ci alquran ci sahaaba yi radiyallahu anhum Zayd falamma qada Zaydun minha wataran zawwajnakaha moom kese la ci ci turu sahaaba maanaam moom la sax turam ñëw carrément ci alquran voilà radiyallahu anhum maanaam euh, yeneen yi alayhimu salaam ñu seen tur ñëw ci alquran bëri nañ vingt kenn dong la turam ñëw ci alquran muy Seydina Zayd muy baayu Seydina Usaama bi radiyallahu anhu voilà muy Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anhu ñun ñu ko daan wax al-hibb ibn al-hibb maanaam soppe bi doomu soppe bi voilà euh, ngir ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggoon lool lool lool lool moom moo tax xataa bi nga xamante ne moom la amoon euh, ndaw si sàccoon ba ñu waroon a dagg loxo bi euh, nga xamante ne dafa bokkoon ci ci ci ci noobali Euh, ñu war a dagg loxo bi nag maanaam dañ doon ñëw ci indi Seydina Usaama radiyallahu anhu ngir mu euh, wax ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir yenente bi bëgg gi ko bëggoon bëgg bu jig gi dayoo ko bëggoon ngir ne sax xattaa génn rawatina bi bàyyam génnee àdduna mu ko daan xoolee aussi ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa bëggoon bàyyam tamit radiyallahu anhu maanaam moo tax mu ko daan xoolee ginnaaw sax watu moo tax maanaam jig gi dayoo ci ni ko bëggee woon moo moo tax nag ñu foogoon ne bu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee ne ko ah waaw ah, maam sayyidna Usaama radiyallahu anhu bu ñëwee wax ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam affaire bi bi mu ñëwee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa mer ba yi ñu gis ko ni muy di day ni muy daggee euh, karaw yi maanaam sidit yi ni muy jaaree ci ci karaw yi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa meroon bis yàq ñu njëkk ñi peuple mooy bu am noobal defee aw ak caay-caay kenn du ko teg daan yi ñu ko war a daan maanaam loolu moo ko yàqoon maanaam mu daal ni waat naa ci yàlla waat naa ci yor sama bakkan ne Fatima mii di doomu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu sàccoon ma dagg loxo maanaam kon euh, loolu moom moo nawet rawatina tamit moom <laughs> euh, euh, naka noonu tamit alquran wàcc na ci moom maanaam mooy bi yenente bi sallallahu alayhi mooy sayyidina Usaama bi radiyallahu anhu bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bi leen yónnee ñu dem eh, ne bi mu ñëwee def ni ko eh, am na waaye boo xam te ne dama doon xeex ak moom dañ ba jékki-jékki rek maanaam làqat ci ginnaaw benn doj ah ba nga xamante ne bi benn eh, bi ma demee ba jekk ko ñuy xeex mu doog mu wax laa ilaha illallah ma ma ko mu ne ko lan da nga rey ko wax laa ilaha illallah mu ne ko non mais en fait da doon làqatu quoi da doon da doon da doon xam nga visiblement mooy dakaa wax ngir rëcc mu ne ko mais da ngeen da nga wax da nga rey ku wax laa ilaha illallah naka def ak yàlla boo demee ci kanamam ak baatu laa ilaha illallah boobu wax am nañ yàlla sàmm ah voilà dégg nga waaw mooy ko wala wala taqulu liman alqa ilaykum salaama lasta mu'mina ah, ah, aaya boobu ci ñoom ci moom la wàcc ku leen ñëw ne ah waaw léegi nag jàmm lañ bëgg wala yooyu wala muñ maanaam nga naan ko noo yow doo jullit déedéet hmm? voilà mbir mi du noonu dégg nga moo tax waaye nag sayyidna Usaama bi radiyallahu anhu maanaam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ba moom la joxoon arme bi bi muy waaju génn àdduna moom la yabaloon voilà moom la jiitaloon boobu 19 ans rek la moom mi ngi gën a àdduna àdduna septième année laataa gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jamono jooju 19 ans kese la am 18 18 ànd ak loolu moom la joxoon armée bi Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu ci biir ci ci ñu nekkoon ci ronam la bokkoon maanaam loolu day wane teel naa jàmbaare lool fekke na nga soog xandak maanaam euh, fekke na jamono jooju dégg nga euh, kon euh, moom mi ngi génn àdduna ci li gën a dégg cinquante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu soixante soixante et un ans génn àdduna moom Seydina Usaama radiyallahu anhu nag maanaam euh, cent dix-huit moom mooy musnadam imaam Bukhari ak imaam Muslim dëppoo nañ ci quinze ci ci dix-huit hadith wala ci quinze hadith ci quinze hadith lañ dëppoo imaam Bukhari wéetoo ci ñaari hadith benn hadith imaam Muslim wéetoo ci ñaari hadith voilà maanaam ci xadiis Seydina Usaama bi radiyallahu ta'ala anhu moo tax euh, euh, euh, al-Imam Ibn Hazm rahimahullah bi muy indi maanaam ca ñi ñi ñi ñi soloo seen xadiis yi moom ci 33e position la ko teg maanaam ci bu ñu xoolee moom Abu Hurayra radiyallahu anhu moo nekk ci kaw Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu maanaam bu ñu toppee liste boobu moom 118 xadiis la solo 33e personne la. dégg nga radiyallahu ta'ala mu ne kon moom moom moom moo nag kaana nekkoon na ridd fa di ci dendak moom naa Seydina Usaama radiyallahu anhu gis nga moo tax place la boo xamante ne saxaaba yu mag yi sax dañ ko koo ñeewee wax moo daan dendak yenente bi sallallahu alayhi wasallam boo ko maam loolu tamit day tegtale ni ko di bi bëggee woon sa sa ba xam ne bi muy aji jëlul kenn teg ko ci wetam ci kaw ñu bokk ga euh, war li ñuy war moom la jël indi ko teg ko ci war ci wetam maanaam euh, euh, moom mu nekkoon nit fa nabi sallallahu alayhi wasallam min arafa ca arafa ilal muzdalifa ba ca muzdalifa maanaam boo xoolee xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa indi xadis bi ànd ak ne mooy ku bëgg aj la doon wax maanaam di ngay armal waaye comme que arafat ak muzdalifa da ngay armal ba tey te yaa ngi ci biir aj gi maanaam xaal bi moo xaalu kii waaj kii bi ñuy tàmbalee aj benn la maanaam li nga mën a def fii mooy li nga mën a def fee rek moo tax mu maanaam lool nag nga gis ne ci juróom ñaareelu ci juróom ñeenteelu ah euh, voilà ci juróom ah ci juróom ñeenteelu fan sax la ci juróom ñeenteelu fan la su ma topp ardafa mu daal di ànd ak nag léegi al la ah mooy euh, al-Fadl ibn Abbas radiyallahu ta'ala maanaam moom gisoon nañ ko euh, minal Muzdalifa li ko dalee ci Muzdalifa ila Mina ba ca Mina maanaam Muzdalifa ba Mina moom la àndaloon maanaam mooy bisub kañ bisub Tabaski xaala mu nekk fa kilaahumaa ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk xaala nee na lam yazal musul dañ annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yu labbi di wax labbayka allahumma labbayka maanaam di talbiya hatta mbete ramaamu daal di sànni jamratal aqaba maanaam al jamratal aqaba lii di dëgëral maanaam benn ci ñëw maanaam mazhabu jumhur ulama ci bi Shafi'i ko Hanabila rahmatullahi alayhim ne jamono jooju maanaam ba keroog ngay sànni jamra ji maanaam moom ngay euh, ci ñoom doonte ñoom seen biir wuute nañ maanaam ci ban moment ci sànni jamra bi la mais jamra bi mooy jamratul aqaba bii lay wax moom mooy bu mujj bi dañ ko xam jamratul kubra maanaam moom foofu moo gën a sori loolu dinañ ko gis tamit insha allahu taala gisoon nañ ci bi ñuy wax ci nan la ñuy aje tamit gis maanaam euh, dinañ ko gis tamit insha allahu taala xadis euh, bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadis numéro mille six cent quatre-vingt-cinq ak mille six cent quatre-vingt-six imam Muslim dina ko xadis numéro mille deux cent quatre-vingt mille deux cent quatre-vingt-un imam Abu Dawud dina ko xadis numéro mille huit cent imam at-Tirmidhi dina ko xadis numéro deux cent dix-neuf cent indi na ko xadis numéro 3017 3031 3055 3079 3080 ba 3082 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 3040 imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi ko ñu gis ne xadis bi wa xam kutubu sitta ñoom ñëpp indi ko rahimallahu al